saa yi xanaa catholique la waaw <laughs> classe boo nekk ñoom ñu ne fa ñoom ñooy ña fa yor les bonnes manières parce que lu tax ñun dañoo xamul tas suñu diine foo fekk nag ñu ngi naan diine diine diine yëpp diine folklore la waaw cérémonie cérémonie sàngam xaw na lii ñu kii fatt ñëpp takkal ñëpp sonal ñëpp la ma chrétien ba waxoon <laughs> suñu benn voisin la mu ne gars dañuy kii quoi eh, dañuy kii bu guddi jotee ñu ne dañuy guddi àjjuma xaw ma jeudi ci guddi te léeg-léeg sax du ñu yem ci jeudi kese ah moom moo gars yi ñoo ko war a jàkkaarloo kër ñun ñoo gënoon a sori tuuti mais gars yi dañ koy dañuy dañuy sikkar quoi te ca kaw étage ma la ñuy am na loolu ak vent bi ngelaw bi moom mu war a xëy par fajar ñun lañ doon nag dañuy xëy di jàng yi moom ñuy daje ak sama frère yi ñuy daje di di dem di di jëli euh, euh, ci njaga yi temps yooyu tasaa muy xëy ñu ñu ñu dem école ak ñiy dem bàyyow ci lëndëm bi noonu mu war a ko ko war a def loolu yaa ngi imaginer mais ñun moom ba foog la faalawuñ gaa yi di xiim di dóor seen kii yi naan ay ay la ak façon yooyu ah ne dañuy sikkar quoi tere nit ñi nelaw di tànqal nit ñi waaw ba ay trois heures du matin yéena boroom wax leen ko gaa yi di gaa yi mere ko di ko wax wax yu ñaaw quoi <laughs> mu ñëw di ko wax euh, sama benn grand la ko doon fekk maa moom a toogoon nii mu ñu koy wax naan ñu kii ah, voilà nag moom kantaa julli ñi nekk foofu ñun ñëpp même ku mu neexul sax doo yow jàpp mooy mbir mi dafa mu ci nekk ci décor bi waa ji nekk ah dafa normal xam ne lii c'est waa ji gaa yi gaa yi wax yi di ko di ko dugg ko waaw ay ba wax gaa yi dara xam nga gaa yi moom ñëpp la ñuy tax xalta mais problème bi mooy kat moo ci man dara ku ci man dara voilà mooy gis na nga xam ne doo leen gis ñoom ñuy tànqal ko noonu mais lu waral loolu parce que ñun xamuñu suñu diine lépp lu ñuy xam lool ay jébbalu na ci diw ak xamal nañ la lépp ba mu des xamaluñ la tout sax diine moom waxi noppi lépp luñ la xamal mooy dee gën a dagg ci ñun dañu gën a jox àddiya dañu gën a fonk ñu gën a jàpp xam ne ñun ñooy sa texe boo ma jee texe ci ñun ngay jaar te xamaluñ la dara ci sa diine du benn masalaab diine buñ la leeral waxoon naa la boo amee masalaab diine oustaz ma jëxumpa ngay dem waaw ndax xam nga ne moom yor na xam-xam waaye seen kii ngeen di barkeeloo amut tus xanaa barke beeg la mu leen di dig te yéen sax <laughs> addina bii waroon na leen a jàngal ne kii addina bii nga xam ne moo gënoon a war a fasil yawmal qiyaam nga xam ne yow ma laa laa laa ah bés bi nga xam ne laa yatakallamuuna alhamdulillah illaa man azina lahu rahmaanu wa qaala sawaaba bés boobu nga xam ne kenn wax lu dul ki borom bi fees jël la jër ma ne ne yow mii laa jox digal yaay wax yow jàpp nga ne bés boobu fii nga xam ne ku mu neex nga ubbi sa làmmiñ yor sa youtube sa wala neex di coow ak sa nga xam ne ku yàlla ne yaay wax yaay wax waroon ngaa xam ne foofu moo war a gën a compliqué fii fii nii mënal la fi tus defal la dara lépp yaa ciy sonn di ko askanale mu lay ronkat te xamal la sa diine war la yàlla boppam la lay war nga nangu ku mel noonu nax la ci noonu lañuy dunde ba dee ba dee wal iyaazu billah dunduñ diine deewuñ ci diine xanaa l'islam li nga xam ne ci lañu ne noonu waaye principe l'islam gëmi l'islam duñ ci dee ñu ne sëriñ bee ko jullee am na ngërëm kasi kada wax ngeen lu amul wallah dara leeru leen waaw na fekk da doon mooy yàlla nag bay farata yi ko yàlla teg comme julleek woor defu ko parce que sëriñ diw parce que sëriñ diw ngeen seet bu boobaa wallahi laata bakkan bi rot la commencé rëbb gaay waaw malaaka yi naan leen mais ay na surakaakum xaalu donnu am na ana li ngeen doon bokkaaleek borom bi ñu ne ñooñu de nee nañ muy ndem lemeen daaj gisuñu leen waaw nee nañ ndax say trahir nañu te boobu mooy bu ñuy commencé dee léegi nag bañ duggee barsax foofu nag la ñuy gën a xamati walla iyaazu billaah nii la ñuy mel léegi ñoo xam ne lii mooy seen diine te lii ki say xaw suñum réew ñii koy xam nga ne jikko yu baax nan lañ koy amee ay cérémonie taxawee ndax tànqal nañ nit sonal nañ nit ndiwoon feebar na am na kër am na nangam ak feebar yoo xamante ne nii ak ki war a liggéey ak ku dëkkandoo yooyu seen yoon newu ci eh, ñooñu ñooñu ñooñu ay lan lañu ay lan lañu ay lan lañu xanaa bàyyi ba yi sax amaana dinañ am trêve nag àll bi li nga dem lépp ne selaw bi yaay ngénte wala yaay cant wala sëriñ di wala seetsi voilà lépp di diinay folklore ittakhadhu diinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya mooy ña nga xam ne dañoo jàppe seen diine am poow ku àddina gu jege ji te gaaw a jeex daal di leen wor ak i taalibe li ñuy tuddee sëriñ wal iyaazu billah kon nag ndaw yooyu ñu leen akalaat yu ndaw si war a moo taxoon ma ne la mariage boo ko naree teg ci droit devoir droit devoir ku nekk téye ko di xaar keneen ci li may defal day tas loo lay tas léegi mais yii wa koy neexal waxoon naa la àq yi dañ koy xam pour la pour nga bañ a fell àqu sa morom loolu kese la la war a jëriñ ah naa ko xam parce que ku ma xamul droit wam man naa xuus ci ay droit wam fellu ko te du ma koy mais bu ma xamee rek ah. ma liberté à des limites sa liberté à ku nekk am na loo war lool diw ma fexe man li ma ko war lool ma ciy taxaw sama kem kattan ba du ma ko sell ay àqi boppam yi ma yi nga xam ne moom la ma war lool ma xam bu ma ma man koo samaaxa ndax samhan ida qada ida stara samhan ida ba samhan ida qada wa ida qada ma bëgg yonent may saa ñaanam googu ma bokk ci ñoom allah waaw kon loolu lu am am solo la kon ndaw si loolu war wal mar'atu ra'iyatun ala baytiha zawjiha wa waladiha yonent may saa saam ko lii <coughs> xam nga am <coughs> yenn riwaay yoo xam ne yonent may saa saam li mu tudd ëpp na lii <coughs> waaw waaw te gis nañ ko sànq nee na xaadim bi ki nga xam ne booy la ci kër gi wala day liggéey ci kër gi mindaan la wala surga la fi ah yeneen ma lay saa saam nee na <laughs> yow moomu damit na nga yëg ne yow moomu ah waaw ab sàmm nga de responsable nga te des na ko laaj li ko borom bi responsabilisé woon xattaa jaam bi mu ne kooku sàmm la moom tamit te dees na ko laaj moom it nan la sàmme woon alalu boroom këram ah waaw ah wala xaadimu ruwa mooy man ma nekk koo xam ne damay apprenti la employé la yaay xaadim bi ah xaadim mooy koy liggéeyal kenn waaw Seydina Anas moo tax ñu naan ko xaadimu rasulillah moo doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah employé nga gis nga usine bii nga nekk tool bii nga xam ne danga fay ñëw di nawetaan wax naa la nawetaan nag topp ci gannaaw bal bi di ko kaj comme instant bii nga xam ne senegal ci lañ ne ci nawet bi septembre hein septembre vendredi quinze septembre sawaay hein sawaay yow danga koo war a wax ci kii quoi ci ci euh, l'islam quoi ma ne la tey neuf tey le vingt-neuf safar mille neuf cent mille <laughs> mille quatre cent quarante-cinq tey le vingt-neuf weeru safar man na tey man na yem suba man na bu dee vingt la weer yor nañ ko séentu tey bu feeñee mooy ci la yem bu feeñu fa atimmu salaasin iddata booy du wax Sha'ban waaye iddata safar salaasin <laughs> ngeen mottali safar trente ndax al ashhuru hakaza wa hakaza <laughs> loolu taxu ñoo jóg yow ngay employé ci firme bi soga simi waaw wala fii ferme waaye mbaam wala fii usine tomate ceeb euh, jeeb jeeb bu jar wala yow sa patron moom moom wala sa patron moom moom magasin bi bàyyi la fi moom day dem ay dubaay ak yooyu chargé jox la <laughs> wal xaadimu raa yonent bay saa saam nee na kooku it sàmm la <coughs> waawa <laughs> fii maali sayyide ci alalu sa patron ka lay liggéey loo wa moom itam des na ko laaj waaw moo tax bu dee ne patron bi bu fi nekkul ngay tappale nekk ci sa téléphone yi di waxtaan di yónni SMS di def lu la neex boo déggee ne patron bee ngi ñëw te commencé sëgg ci ordinateur bi kat wu concentré wu di jaay ne yaa ngi liggéey hmm. yow yaa di trahir man barki yàlla laa wax yow doo sax am na yenn yi wóor na yàlla yenn yi kersa moo la ko war a may réeg nga xalaat te loolu nit ki bu melee noonu gis nga bu bu amul yii nii de base nga koy am gis nga jikko yi boo ko amul de kooku mooy fekk ki nga xamante ne moo koy liggéeyloo wala la koy saytu bu fi nekkul bu jàppee ne nekku fi mu def lu ko neex waaw te loolu nag ñàkk ragal yàlla ak ñàkk xam an ta'budallah al ihsaanu la yonent bay saa saab waxoon rafetal mooy la an ta'budallaha ka annaka tara ngay jaamu yàlla comme si da koy gis fa in lam takun dara bu dee nekk nga ne gisoo ko na xam ne moom mu ngi lay gis gis nga lii ku ko amul kooku mënul am ragal yàlla man ko am ndax pour moom soit muy am nit bu koy surveiller bu fi nekkee il respecte tout moom gendarme waaw di def lu ko neex bu chef bi kii rek mu marque le pas taxaw di kii bu koy wan gannaaw ñu commencé nekk ci liñ nekk di yaataa yumbe kooku amul ak ragal yàlla bu na ci moom na ma déet waaye sa ma ne la ah kooku chef bi chef bi chef bi bu dee ne gisul yu ñaaw yi muy def yàlla gisul li muy def te xam na ne loolu lu baax la waroon a nekk xam na ne lii muy def waru koo def te li koy wane mooy bu chef bi ñëwee mu nëbb ko kon xam na ne waru ci woon a nekk luy ndayu mu dem mu def ko mooy ragalul yàlla mi nga xam ne mu ngi gis chef bi di ko gis moom muy def lu dul noonu te ëllëg borom bi dina ko laaj loolu Allah <laughs> waaw moo tax gis nga principe boo ko amee économie bi day jaar yoon économie bi lay jaar yoon ndax employé bu nekk usine ba ñam fa bàyyi xam ne ñoom ñëpp wóor nañ du moom lañu ragal de mais yàlla lañu ragal waaw la ndaw sa waxoon waaw waaw Seydina Omar mi la doon wax sànq da doon wax ci fan yee tournée li ñu doon def ci guddi ba dégg daw sa naan laqad taala hadha al-layl waswadda janiba yaa ngi koy yaa fay <laughs> waay waay guddi gi guddi gi moom gudd waay te la na këris côté lu ndëm waaw banam jeex woon muy dox ci yooyu ba dégg benn xale boo xam ne yaayam commerçante la day jaay waaw aw ñam wala soow mu naan ko yokk ci ndox yaay ji naan ko yokk ci ndox bu ko defee ñu gën a mën a am bénéfice mu ne ko ah <coughs> nan mais ñun pur la ñuy jaay moom la ñuy wax nit ñi comme nga ñëw ne sama xol ne moom soo pur lay jaay ndekete yow da ciy rax affaire yi sotti ci ay meew fanaanal leen ba mu ba mu ba mu am dax dëgër foog ne lii nii dafa fermenter ndekete yoo xaw a def ay processus kii ba pare gëmloo ne la fii bi mu ko rattee da koo denc nii moo tax ba mu mel nii kooku waraatewul bañ a waraate kooku it mas'ul responsable la borom bi dina ko laaj loolee <laughs> xale bu jigéen bi ne ne yaay ji mais <clears throat> mu naan ko yokkal ndox mi mu na ko déet mais loolu Omar da koy tere xalifa bi da koy tere <clears throat> mu ne ko mais moom gisuñu ah mu liggéey nekk suñu kër mu ne ko waa même gisul yàlla mu ñuy gis Seydina Omar dégg ko ne eh waa kii moom mais fexe na ba jigéen googu kenn ci waa këram de Asim daal di koy denc waaw ñu mujj jur Seydina Umar ibn Abdul Aziz mooy maamu gone ko mooy maamu Seydina Umar ibn Abdul Aziz mi nga xam ne huwa Umarun axar ba'da jaddihi al al al al al al al qudwa ginnaaw mu ñëw incarné wat maamam bam nee xalifa Allah Allah waaw loolu mooy ragal yàlla googu boo ko amul que ne yàllaa ngay surveiller al muraqaba romboon nañ baabul muraqaba nit ki war di fuglu boroomam ci lépp lu may def te xam ne mu ngi koy gis bu ko kenn gisul nekkal ci lëndëm gi xoromam fourmi bu ñuul kukk bi nekk ci bassin du ak garab yu bari yi fees dal ak ay garab am benn xeer bu nekk ci benn suufu garab bu ñuul kukk fourmi bay dox ci suufu xeer wa yàlla nga koy gis waaw yow nga yaakaar ne mën ngaa nekk sa néeg wala nekk benn quartier wala benn koñ benn coin boo xam ne say mbokk gisuñu la ngay toj dëkk bi di sàcc ka def luñ lay tere yàlla gisu la kooku ragalul yàlla bu ragaloon yàlla dina xam ne man lii du sama yaay sama papa sama frère moom laay da déedéet bu ma kenn gisul ma nekk ci kër gi ban kese yàlla may gis te bés dina ñëw mën a ma kaay sama jaam yow bés sàngam waaw ndax loolu mooy mas'uula mas'uula waaw am na ci riwaay boo xam ne jàng ko sànq mu ne wa hasibtu an qad qaal mu ne te jàpp naa kene ah Seydina Ibn Umar radiyallahu anhu kene yonent way sa sam de nee na war raa fi maali abiihi wa mas'uulun an ra'iyyatihi alhamdulillah te gis nga góor doom ji mu ne rajul nag jigéen gi ci la sàmm la ci këru baayam te moom ko laaj damuy sàmm mooy amul ñun ay ay bon ñun suñu bàyyi fi nekk léegi bu demee ma xool ah, lim ñu doon tere mu génne dem na waxoon naa la am na gone yu bari noonu lañ na waxoon naa la keroog surtout nga ñëw bàyyi ko ci ne ko waaw man damay dem eh, Thiès seeti sa maam nga dem ba àgg ba woote sax ne ko àgg naa xaaral ma paas la sa maam mu dégg maamam te naan ah! génne laa fi kàccooram yi nag di toj dëkk bi ci réew mi parce que xam ne ne baayam moom mu nga kees te fii ndakaaru te fa lay yeddu moom te sax sama maam moom sama maam du koy téye fa lay fanaan tey la samedi liggéeyul suba du koy téye te moom lu ko moom moom lu neex sama maam neex na ko moom kii de lu ñëw waaw dem soirée dansante waaw ñenn ñi di génn sol yére yoo xam ne yu jot la yu baax ne dañuy seede seen benn xarit waxuñ dëgg de wala ñu waxe la ko noonu dem ba foofu summeeku sol yeneen yére yoo xam ne moom moom dafa am dafa am am na armoire ci sa kër mais am na ko këri xaritam yu daggateem yoo xam ne ca lay demee soirée dansante yi waaw mu ne bàyyi ji bàyyi ji dafay ne yaay ji mu ne maa ngi dem seeti sama xarit bi mu ne ko waaw demal te ñëw doom te bul guddee <laughs> yéen nooy bopp mu dem ca xaritam yoo ñële déguisé wu ni muy génn saali xalawoon ba mu àggee foofu génnaat ca kër ga ànd ak ñoom saali xala <laughs> mooy ku baax ni muy génn lu yiw la solo waaye ba mu dee ci xaritam ya ba génn ba déguisé mel ni superman moomu waaw superman ab kosam lay sol costume am di dox yekki dara xew mu mu mu mu mu jaar ñu ne fiw sol déguisement bi ñu xamee superman kee moom genre superman bu yéesu <laughs> superwoman super fan koo kay du super bad woman mauvaise femme <laughs> wala mauvais garçon bu dee garçon bi noonu lay mu de réew ma nag ñëwaat kër xaritam boobu ñu ñibbisi eh nañ gaaw dem parce que waaw mu dem solwaat ba kii na waaw daldi sëlmu ba lépp dañ maquillage baag yooyu yépp dañ boo léeg-léeg sax sangu solaat ay yére ñu mu kiiwee fëggaat kër baayam ñu ubbil ko mu ñëw dugg nag toog ah waaw doom ñëw nga ah naka diw naka kii mbaa ñëpp a jàmm ah, waaw waaw kay ah yéen gone yi yéen de waaw ndekete yow dëbb na la liñ jaabu yàgg yaa paa oh! tu comprends <laughs> foog na ne baayam lay tax kooku ragalul yàlla parce que baayam deful ci moom ragal yàlla mais nag attention am na ñoo xam ne seen baay def nañ li ñu war a defar ah. yar nañ leen jàngal nañ leen xadiis yi ñuy wax nii yëpp xamal nañ leen waaye nag dadi nag la lay nangu nekkul ci loxoy baayam bu dee yonent bi sallallahu alayhi wasallam kay la suñu boroom ne innaka la tahdi man ahbabta ne ko innaka yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tahdi du yow yaay gindi ko la soo kon nag kan nga may waxal keneen noonu am na parents yoo xam ne wallahi def nañ li war a def dari nag borom bee leen mayagul nokk buy dégg xol buy dégg ca seen doom yooyu yëpp def nañ ko mais bu ñuy génn tan dëkk bi da ngay foog ne ñii lii yëpp xamuñ ci dara yooyu yëpp mën nañ la kon conférence waaw waaye la tentation ak ak ak ay àndandoo yu yées yu bon un yu bon pompe yi nga xam ne ñoom lañuy àndal ñuy def ni ñuy def rek ba pare bu demee foofu am benn complexe di jaay ne ñoom a bone sax ñoom koy defee mën a démarquer wu wan ne ñoom ñoom nañ ci yee waaw kooku mënoo tëb rek ne parent bi deful dara déedéet am na ñoo xam ne def na waaw ñun ñëpp fa jàngal Alxuraan xanaa waaw. njàngale ma ah wamra'atu Lut eh, eh, eh, daraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut waaw kaanataa ta'abdayni min ibadina salihin fa xaanataahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'an lu borom yo wa qiila udkhula an-naara ma'a ad-daakhiliin Allah waaw borom bi yooyu amul ay sentiment du nit de wallahi borom bi du jaam ku jàpp ne borom bi jaam la <laughs> ab nit la mooy yow xamoo li xew barki yàlla laa wax <laughs> mu ne borom bi daraba allahu mathalan lilladina kafaru lilladina kafaru borom bi sax dina am misaal ñeel ñi nga xamante ne ñoo weddi yàlla kan imraata lu nuuhin wa imraata lut soxnaay seydinaa Nuux jabaram ja ak jabaru Seydina Lut mu ne gis nga ñaari jigéen ñoom kaanataa dañoo nekkoon tahta abdayn ci rom suñu ñaari jaam saalihiin yu baax yu ma baax waaye est-ce que topp nañ leen ca mbaax ga yaakaar ngeen ne une seconde Seydina Nuh ka inna arsalna Nuhan ila qawmihi fa qala ya qawm inni lakum nadhirun mubin an ibudu Allah ba dañ jeexe nga foog ne ñooñ ba mu leen koy wax waxu ko soxnaam ba pare wowu ko ci diine mu wéetal yàlla génn ci bàkkaar yi tey wéetal borom bi tabaaraka taala ah, ay waaye est-ce dégg na ko dégguwu ko li muy wax bu duggee fii génn fii Seydina Wut ah alayhi salaatu wassalaam moom nga foog ne moom itam soxnaam waxu ko woon dara da ko doon bàyyi muy wëndal noonu déedéet waaye malgré effort yi def wax yi ñu wax ngir jëndi leen borom bi mayu leen nopp buy dégg xol buy dégg ca seen soxna yow yële moo tax mu ne <clears throat> fa xaanataahuma ñeen ñaari soxna ku ci nekk ci ñoom sa sa sa soxna sa jabar daal di lay wor na la ko war ci sëy déedéet mooy ngëm-ngëm ba mu amoon bu génnee di wóo nit ñi ci wéetal yàlla bu dee sëy naa lu son góor jigéen sëy naa lu di wéetal yàlla bàyyi di jaamu yii seen jabar yi di def le contraire lu seen boroom kër yi def ci biti di woo nit ñi bu ko defee te loolu mooy li gën a metti day may iblis ak fausse argumentation ak faux argument bu muy wax nit ñi tax ñu gis laa sori dañ naan sawaay bum ñu rey laa wax ah! bum leen rey waxam ju bari jii naan leen bàyyi leen meesoog bàyyi leen kiiwag bàyyi leen xeesal bàyyi leen nàngam ak nàngam lii baaxul bàyyi leen musique bàyyi leen taaxuraan bàyyi leen nàngam nàngam ak nàngam alors que moom këram xoolal soxnaam dëkk bi yëpp moo fi gën ku ñuul kukku la woon ndax xeesal bu mag waaw mu ngi noonu bu amee ku muy wax na dem ci moom alors que waa ji ci moom la njëkk waaye le fait que soxnaam déggalu ko léegi day tax moom mu bàyyi leneen li ko war moom li ko war def na ko par rapport ak soxnaam mais du soxnaam kese ko wacc ak ñeneen ñi ngir mu eh, jottali leen message borom bi tabaaraka wa taala iblis na jaru da topp na le waaw kan moo may gars yi ñuy mën a jam di ko jame di ko wax lool ku dul soxnaam si nga xamante ne nii moo nekk moom ba pare daal di koy trahir ci pas-pas di lëkkaloo ñi nga xam ne ñooy noonu yàlla yi di noonam moom mi woote ci jub loolu mooy trahison bi kon mooy du ku ku ku doom ya yàqu rek nga ne parents ya di dañuy def léeg-léeg dañuy def waaw dañuy def mais nag daa fekk nag borom bi daal mooy bind ku ko neex waaw innaka la tahdi man ahbab borom kër gi yaay ji nday ji baay ji yéen ñépp ni yaay ji toos yéen ñépp lu ngeen def maam ji yépp na leen leer yéen li ngeen man mooy jottali ak jéem a corriger waaye pour loolu sax sa xolu kan koy def loolu nag ci loxoy rabbul alamin kese la ne moo tax tarbiya da ngay da ñaar sa borom mu yombalal la lii nga xam ne moo la ko gàll moom mi wax ci lo waxal wax yonentam bu wax kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku nekk ci naf sàmm la te sàmm bu nekk des na ko laaj la muy sàmm kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne war rajulu kon góor gi ra'in fii maali abi ab sàmm la ci alalu baayam ah. du jël CB CB bu baayam bi ci def lu ko de carte bleue baayam alalu baayam ah bàyyam bàyyi na fee ak cinquante euros mu ne ko tungaañ dem di ci def lu ko neex wala sàcc ko déedéet waru ko waaw wala yu mbirib ayam mu ci def lu ko neex déedéet ndax moom wa mas'ulun waaw borom beg ko sàmbaloo bi mu gën a yéwéne na ko taxawe bu fi bàyyam newul na ko taxawe comme ni nga xamante ne lii bu fi newoon mu ko doon gis noonu la koy taxawe te mu xam ne yàllaa koy surveiller mais pas bàyyam waaw te loolu la yonent bay saa saam doon jëmbat ci xol Seydina Ibn Abbas comme niñ ko gisoon xadiis boobu yaa gulaam inni u'allimuka kalimaat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tijahak waaw ah, yoo xadiis boobu lii la doon jëmbat ci xolu Mawlaana Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu nekk gore parent bu nekk war koo jëmbat ci xolu ay doom waaw ah. te bu fa saxee ba mu nangu ko jeex na kooku moom man ngaa xaran bàyyi ko mu dem ndax xam na ne kooku yàlla lay suuraale ci lépp lu muy dugg ak lu muy def lu muy wax waaw dara du ko jaral nar ak wuruj ak di dissimulé yooyu déedéet parce yàlla nga koy gis ban nit moo ko jaral muy wax lu amul du ko def parce que ah, nan lay ñemee yàlla ragal nit ñi du ko def waaw kon nag yeneen may sa salaam tëye ko nag waaw waxati ko wa kullukum raa wa mas'ulun an ra'iyatihi allah te yéen fa kullukum yéen ñëpp raa ay sàmm ngeen te wa kullukum te yéen mas'ulun ñu ñuy laaj laaj hal ra'iyati lañ ko sàmmloo waxoon naa la eh, eh, eh, yow nga naan bu dee cere waaye